nekk ci diggu weeru koor bi xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne njëggalu yàlla la feesa del yàlla nañu yàlla boole ñi nga xam ne ñoom lay jéggal ci biir fukki fan yooyu noonu ñu fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yu am solo yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen ci biir weeru koor bi ni ni leen ko waxe woon démb rek tey jii nii ñu fas yéene dalal kenn ci ñi nga xam ne ñoom lañ tànnoon ñu fas yéene ànd ak ñun jàng jàngat lenn ci tomb yi nga xamante ne moom lañ tànnoon ñu fas yéene ko ànd ak yéen jàngat ko ci diweeru koor yi muy sëriñ Seexuna Mbàkke Abdul Wadud di koo xam ne du gan ci jataay bii ndax yoon wii yoon mu njëkk mu bokk ak ñun jotaay bii njëkkoon na fee ñëw bokk ak ñun jotaay bii defoon fi waxtaan wu am solo naka noonu tamit tool bii nga xamante ne ñu nekk fii di ci yëngutu ci biir tool boobu rek ci lañ yëngutu ci ay bërëb yu wuute kon euh, kooku lañu fas yéenee dal fii jara bi day insha allah mu fas yéenee ànd ak ñun jàngat nag loo xam ne kenn ku nekk ci ñun war na ko bàyyi xel ndax ndona la loo xam ne képp ku di murit war nga koo sàmm muy xam-xam bi nga xam ne moo am ci yoonu murit xam-xam boobu naka la ñu def ba sàmm ko ba dara bañ koo gàkkal dara bañ ko yàq loolu incha allah ci la fas yéene ànd ak ñun jàngat ko tey bii incha allah bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy xamle aslëf ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom ak ay jaar-jaaram ci wàll gi nga xam ne ci lay yëngutu muy jàng ak jàngale mu jàngale mu jànge alquranul karim ci Touba ginnaaw bi mu àggalee njàngum alquranam ci la demee ci daara ju mag jooju nekk ndaam di institut al azhar bu Serigne Mourtada Mbacké foofu la tàmbalee njàngum xam-xamam boole ko jàng ci borom xam-xam yi nga xam ne ñu siiw lañu ci biir tubaa di jàngale wàllu diine kon ci biir école boobu fa la jànge ba am brevet muy ash-shahada al-i'dadiya ginnaaw bi la fi jógee fii ci Sénégal dem Égypte ci jaar jaamiatul Azhar muy université al azhar bi nekk Caire foofee fa la amee baccalauréat fa la continuer am njàngam tamit ba am licence ci kulliyatu usul diin su'batul hadis wa ulumi yi kon ginnaaw bi mu amee licence ci université bu ker ci la dellusiwaat fii Sénégal yàlla baaxe ko tamit mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu jël ñuy jàngale ci école gouvernement bi ginnaaw bi mu duggee ci euh, daara ji nga xamante ne fa la ñuy tàggati jàngalekat yi mu nekk Dakar muy école normale supérieure ñu jël ko muy jàngale ci école yi nga xamante ne moom la gouvernement bi saytu waaye nag boole ko ak di joxe ay cours ci daara ji nga xamante ne moo nekk ndaam muy institut al azhar bokk tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu daara yi nga xamante ne moom la al azhar yilif ci Sénégal direction général bu institut al azhar moom ci membre yi membre yi direction boobu ci la bokk di koo xamante ne nit ay yëngutoom yépp mi ngi ko jëmale rek ci xam le diine ak tasaare liggéey bi si Ahmad Bamba Xaadimu di ko jaaral nag ci ay conférence ak ay bayaanaat yi mu def ci jàkka yi ak ay gëstu yoo xamante ne dina ko bind di ko tasaare loolu lépp rek ngir tasaare diini ak feeñal liggéey Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul kon ci gàttal su muy tënk kooku mooy ki nga xam ne moom lañu fas yéene dalal fii jataay bi tey insha allah mu fas yéene ànd ak ñu jàngat ni ma ko waxee woon léegi murid gi ak naka lay def ba sàmm ndonal xam-xamam waaw ndonal xam-xam li nga xamante ne moom la murid am muridisme am naka la ñuy def ba sàmm ko kon ci biir waxtaan wi insha allah ñu xamal suñu waxee ndonal xam-xam lan lañ ci jublu naka noonu tamit suñu waxee sàmm ndonal xam-xam loolu tamit lan lañ jublu ñu xamal tamit am solo goo xamante ne lii muy waxtaane muy thème bi am na ko solo danañu wax dañu xamal tamit ci biir waxtaan wi am solo goo xamante ne sàmm ndonal xam-xam ba dara bañ koo gàkkal dara bañ koo yàq am solo bu mu am solo loolu tam danañu ko wax insha allah su jógee ci loolu danañu xamal wan yoon lañuy jaar pour mën a sàmm ndonal xam-xam loolu noonu waaw su buñ ci jógee nag ñëw nag ci mouridisme ak ndonal xam-xam loolu nan lañ ko sàmmee ci jamono jii nga xamante ne moom lañu moom lañu dund fi ne nii eh, danañu andil ay proposition yoo xamante ne insha allah suñ ci jaaree incha allah euh, li ñu bëgg ci wàll googu yàlla mën nañu ci dimbali kon euh, li ñu def rek moom mooy dañ koy jox kàddu gi su ko defee ñu fàttali mbooloo mi rek ne euh, thème bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu sëñ bi na baaxate ji képp koo xamante ne am nga laaj bu ci aju rek soo ko bindee soo ko jaarale ci sëriñ Baye Dame Diakhaté incha allah bu ñu noppee ci waxtaan wi danañ tontu su fekkente tamit waxtu yi may nañu ko. ñi nga xam ne ñoo méngoo tontu laaj fiq yi bu fekkente ne jàpp na incha allah laaj yi nga xamante ne moo fi ci fan yi ñu weesu ginnaaw bi ñu ko gëstu ba noppi bu fekkente ne ñi mi ñi méngoo tontu laaj yi ñëw nañu incha allah laaj yooyu tamit ba tey danañ ci tontu kon ñu fàttali mbooloo mi rek bala ñu ko jox kàddu gi ne suba incha allah fas yéene nañoo dalal sëriñ Moustapha Diop Ndar moom tamit di koo xamante ne du gan ci jotaay bii. mu fas yéene ànd ak ñu jàngat tooñaange yi nga xam ne mondialisation andil nañu ko loolu incha allah la sëriñ Moustapha Diop nar fas yéene ànd ak ñun suba jàngat ko ci jotaay bi. bu dee ginnaaw suba tamit sëriñ Cheikh Kaara Niang jóge ba Kaolack moom la fas yéene dalal mu fas yéene ànd ak ñu jàngat yoonu soufisme ak ay gàllankooram bu dee ci àjjuma ji nga xamante ne mooy. bis bi mujj ci ñaareelu ay bis bi danañu dalal sëriñ Abdourahman Lay mu ànd ak ñun jàngat ndigal kon loolu mooy programme mu ñaareelu ay bis bi ci weeru koor wi insha allah kon dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Seexuna Mbàkke Abdul Wadoot yàlla na ko yàlla defal taf defal ñu ko ñu fàttali mbooloo mi rek ne ñi nga xamante ne bëgg nañoo topp ci rajo yi programme yi nga xamante ne moom lañ joxe woon rek rajo yi nga xam ne moo nekk diggante Darou Moukhty ak Touba projet yi yëpp danañ teg waxtaan yi naka noonu tamit télévision yi mel ne Touba Média wala Lamp TV wala Murid TV wala Touba TV naka noonu ci site internet yi tamit wafadaru point org euh, Touba télé info Touba info ak xas euh, yi xasida online site internet yooyu yëpp incha allah danañ jàll waxtaan yi naka noonu tamit Darou Moukhty FM. ñoom waxtaan yépp en direct lañ koy def te tamit suñu xayaatee ci suba gi danañ ko rediffuser waat kon li ñuy def moom mooy nañ jox kàddu gi sëriñ bi yàlla na ko yàlla defal taf bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina istafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bokk yi fi teew yépp ci biir jumaa ji ak bokk yi déglu waxtaan wi it fu nu fu ñu mën a nekk ci àddina si jiitalum nuyoo nag ak siyaare kilifa yi dëkk bii te sunu maam Sëriñ Seex Xadi nekk ci bopp bi di ko ñaanal di ñaanal njaboot gépp yàlla defal ko fa fan wu gudd akuk wér akuk jàpp ndal ba mu bëgg a liggéeyal lislaam lépp mu defe ko mu kawe njortam waxtaan wi ni ko sëriñ Moodu waxe léegi rek mi ngi jëm ci ndonol xam-xam li murit gi am ak taxawaayam ci sàmm ko ak ñoŋal ko tomb yooyu mu wax itam ci la wax ji di jëm waaye bu ma sañoon nag cër bi ci bopp yi fi teew di am dana doon cër bu yaatu mooy kon xëy na eh, damay tàmbali rek damay ubbi rek waaye waxtaan bu nuy séq lay doon doon wuy jóge ci genn wàll rek waaye xëy na danaa ubbi bu ma ubbee ba noppi nag nu bokk ko séq ndax lu nu bokk yitteel la lu nu bokk moom la kon lu nu war a bokk waxtaane lay doon tomb yooyu mu wax kon ci la wax ji jëm tomb bi ci njëkk mooy buñ neen ndonol xam-xam lu nu ci jublu lu nu jublu ci ndonol xam-xam lu murit ji yoonu murit loolu mooy rek lépp loo xam ne xam-xam la bopp ñi ñiy as ki ñuy askanale yoonu murit ki ñu koy askanale mooy fëriñ bu mag bi ci moom la jóge walla mu jóge ci ñiy askano yoonu murit kon sëñ bu mag bi lépp luñ koy askanale ci xam-xam ak lépp lu ñuy askanale ñiy askano ci yoon wi te mu jëm ci xam-xam ak xalaat loolu lañu jublu ci ndonul xam-xam li yoonu murit am dañ war koo sàmm war koo ñoŋal loolu kon lu yaatu la li ñu bind ci la li ñu bindut itam ci la mooy li ñu bind mu doon ay téere ci la waaye li ñu bindul itam mu doon ay nettali yu ñuy jokkalante it ci la kon loolu lépp mooy ndonol buñ ci bëggoon a jox ay misaal rek dañ naan kon lépp lu sëriñ bu mag bi bind sëriñ Tuubaa lépp lu mu bind walla sax nu ne lépp lu ñu ko askanale ci mbind loolu ci la lépp lu ñu ko askanale it ci wax moom sëñ bu mag bi ci ndono ci ndono li la ak nag mbooleem ñi askano ci yoon wi lu ñu leen askanale ci bind wala ci wax xëy na ñi ci gën a fés luñ def te seen jëf tasaaroo ba ñu àgg ci ñëpp mën nañ cee tudd ku mel ne sëñ Mbay Jaxate sëñ Mbay Jaxate li mu liggéey ci wàllu xam-xam ak xalaat lépp day dugg ci ndono li ñuy wax ku mel ne sëriñ Musaa Ka misaal la ci rek waaye du ñoom ñaar rek ak it sax ba ci jaar-jaar yi jaar-jaar yi kilifa yoon wi njiiti yoon wi seeni jaar-jaar seeni jaar-jaar sax day dugg ci ndonol li mooy niñ koy nettalee loolu sax day dugg ci ndonol yoonu murid bu aju ci xam-xam te ñu war ko sàmm war ko ñoŋal jëm ni li ñuy tuddee taarixu yoonu murid ci boppam kon mooy bu ñuy nettali yoonu murid ci boppam nu mu sosoo fu mu jaar lu mu def lu ci am loolu lépp day dugg ci ndonol xam-xam loolu yoonu murid li ñu war a sàmm war ko ñoŋal kon bu ñu naan doonal xam-xam ni kon lu yaatu la kon lépp lu doon mbirum xam-xam rek di mbirum xalaat te yoonu murit jur ko muy ki ñuy askanale yoon wi ak ñiy askanoo yoon wi loolu kon lañu jublu ci ndono ñoŋal ndono li nag ak sàmm ko li nu ci jublu mooy fexe ba peeg ko peeg ko mooy xam dajale ko ba mat fexe ba dajale ko ba mat buñ ko dajalee bam mat ñu xeetale ko yooyu dina gën leer ci kanam bu ñu ko xeetalee itam ñu wéral ko walla wérlu wérlu ko buñ ko wérloo ba noppi itam sajj ko yooyu yëpp buñ ko dajalee loolu la ñuy tuddee loolu laa jublu ci sàmm ak ñoŋal ndonol mooy dajale ko buñ ko dajalee ba noppi xeetale ko mooy lu ci bokk xeet lu ne ñu boole ko ber wérlu ko seggu ko yooyu dana gën a leer ci kanam buñ àggee ci nan lay amee kon xam nanu lu nu jublu ci ndonoli xam nanu lu nu jublu ci sàmm gi ak ñoŋal gi ci loolu danañ ci xame ne kon waxtaane mbir mu mel nii mu am solo la muy waxtaane rek mu jëm ci ndono li ak nu ñu koy sàmme ak nu ñu koy ñoŋale lu am solo la kon buñ ko tànnee ne na nanu ci bokk waxtaan day lu jara tànn li ko yokk mooy ne dafa néew luñ ko yittewoo néew na lu ñuy dégg ñu yittewoo loolu ñu yittewoo ndono li nuñ koy sàmme nuñ koy ñoŋale te lu jara yittewoo kon buñ ko tànnee fii ngir bokk ko waxtaane dafa doon lu lu jara tànn dafa doon itam lu ñu tànn ci waxtoon néew gi néew gi ñu néew a gis ñu ko yittewoo ci sama xam-xam bopp man néew na lu ma gis ku yittewoo lool xam naa ne daal ku mel ne euh, sëriñ Xaadim Silla docteur Xaadim Silla euh, ba nuy jàng ca Égypte boobaak léegi léegi mu mat fanweeri at booba moom doon na yittewoo lu mel noonu daana wax ne waroon nañoo amal lu ñuy tudde ulumul qasaid lu la daan wax moom ulumul qasaid war war nañ koo amal xëy na ni ko gisee ci ulumul quran ak ulumul xadiis mooy alquran dafa am ay xam-xam yu ñu amal yooyu te la ñuy sukkandiku ngir gën a mën a xam alquran xadiis mu am xam yu ñu amal yooyu te la ñuy sukkandiku ngir gën a xam moom mu daan wax ne noonu itam la ñu war a amale xam-xam yu ñuy sukkandiku ngir gën a xam murid loolu moom yàgg na ko yitte woo waaye daanaka bu weesoo loolu daawuma gis ñuy jox yitte tomb bii nu bëgg bokk waxtaane tey kon ñoŋal ak sàmm ndono li mooy tomb bi ñuy waxtaane ñoŋal ak sàmm ndono li nag dafa am solo su boppam lii wane solo si manees na cee tudd rek ñetti mbir mbir mu ci ne day wane ne sàmm ndono li ñoŋal ndono li lu a am solo la lu ñu soxla la mel mbir mi moo di ne ndono loolu nu wax mooy tax ba mbooloo mu ne ndonoom moo koy ràññale ak yeneen mbooloo yi kon buñ nee mbooloom murit li leen di ràññale ak yeneen mbooloo yi mooy seen ndono loolee bu dutoon ndono loolee duñ wuute ak meneen mbooloo bu ñu nee mbooloom jullit ñi itam ndonol lislaam moo tax jullit ñi wuute ak ñu dul jullit ñi moo leen ràññale ak ñu dul ay jullit bu ñu neen ndonal murit itam ndono loolee mooy ràññale murit yi ak ñu dul ay murit kon mën nañoo wax ne ndono li kon mooy ñoom mooy ñoom kon daanaka bu ñu neen ndono kon mooy nit ci boppam kon loolu sàmm ko ak aar ko lu am lu am solo lay doon sàmm ko ak ñoŋal ko lu am solo lay doon ndax mooy nit ci rek ndax mooy tax nit ki ràññee ko ak ñeneen ñi mu bokkalu la doon ñaareelu mbir ci yiy wone solos sàmm ak ñoŋal ndono li moo di ne sàmm ndono mooy tax ba mbooloo mi des di doon lañuy doon des di doon lañuy doon mooy sàmm ko ak ñoŋal ko mooy tax ba mbooloom murit mi des di doon ay murit yoo xam ne la leen di ràññale dara jàqu ci dara sikku ci dara dugg ci lu ci bokkul ndax ñu am ndono te sàmmuñ ko ñoŋaluñ ko mën naa am lu ca din lu ci deñ wala lu ci yokk lu ci bokkul ba tax mu soppi leen ñoom dinaa waxoon nanu ne ndono li mooy tabax nit ki kon buñ ko sàmmul ñoŋal ko mën na ca am lu ca dugg ci ak wàññi wala ak yokk bu ko defee nit ki day doon leneen lu bokkut la mu waroon a doon wala mu bëggoon a doon kon buñ ko sàmmul ñoŋaluñ ko sikk mën naa am ca ndono te bu ca amee rek lay jeexital ci nit ñi ba wëlbati leen ca fa ñu bëggoon a jëm wala fa ñu waroon jëm kon loolu day wane ne sàmm ndono kon ak ñoŋal ko lu am solo la ndax bu amul rek nit ki nga xam ne ndono li moo koy liggéey nit ki mën naa jëm feneen bu bokkut ak fa mu bëggoon a jëm wala fa mu waroon a jëm ñetteelu mbir yi ñuy tudd yiy wone solo sàmm ndono moo di ne sàmm ndono ñoŋal ko mooy tax ba àddina si man koo xam man koo nangu man caa sukkandiku mooy àddina si bala ñoo nangu lenn ci lu jëm ci ndono day fekk ñu sàmm ko ñoŋal ko ci anam bu dëppoo ak gi ñuy sàmme di ko ñoŋale ndono ba àddina si mën koo nangu man caa sukkandiku ñi siiw ci àddina bi ñu xam leen ba fu ñu leen tuddee ci àddina si ñu xam leen ku xamut seen lépp itam lu néew néew mën a xam lañu ñu ràññikoo la leen ko may mooy seen ndono dañ ko sàmm ñoŋal ko ci yoon wi àddina xamee sàmm ak ñoŋal ndono ba tax àddina mën a nangu man leen a nangu man leen a xam man leen a boole ci ñi am ndono ci àddina si te ginnaaw àddina si ñépp a ko bokk ñépp a ko séq te kenn ku ne sa ndono jàpp nga ne lu baax la bi nga jàppee ne lu baax la moo tax nga jàpp nekkoon war naa tasaaroo ci àddina si àddina sépp war na cee jot ndax jàpp nga ne bu ci àddina si jotoon ba nangu ko njariñul àddina sépp lay doon kon nag bu ne war naa sàmm ndonoom war koo ñoŋal bu fekkee bëgg na àddina si jot ci bu fekkee bëgg na àddina si man cee jariñu ndax bu ko deful rek xëy na mën naa yem ci biiram rek waaye nag du ko mën a weesu ba àddina si di ko xam ak di ko nangu ak di ko mën a jariñoo kon yooyu yëpp dañuy wane rek solo sos sàmm ndono ak ñoŋal ko am na ko sàmm ndono ak ñoŋal ko nag dafa am aw yoon mooy yoon woowu bu ci jaaree mooy tax mu sàmm ñoŋ ci anam guy tax waa àddina sépp man koo xam man koo nangu man caa sukkandiku mooy tax itam mu mën a sàmm mbooloo mi ba du ñu jàdd di jëm fu ñu wartoon a jëm wala di mel nu ñu wartoon a mel nan lees koy defe kon niñ koy defe day mel ne ay jéego la ay ñeenti jéego ñeenti jéego yooyu warees na ko jéeg jéggi door a wax ni sàmm nañ ndono li ñoŋal nañ ndonoon mooy yi nu junjoon rek bi nuy wax lan lañu jublu ci sàmm ndono ak ñoŋal ndono jéego bi ci njëkk mooy jéem koo xam jéem koo dajale jéem koo peeg mooy jéem a dajale lépp bu dee wax ci ndonol yoonu murit kon jéego boobu mooy jéem a xam lépp lépp lépp lu juddoo ci yoonu murit ci xam-xam tàmbulee ko ci sëñ bi ci boppam lépp lu mu bind lépp jéem a dajale lépp lu mu bind jéem a dajale lépp luñ koy askanale ci ay wax moo xam wax ya keneen bind na ko wala keneen bindu ko moom bindu ko da koo wax waaye moo xam ña ko toxale ci moom dañ koo bind moo xam binduñu kon lépp lu mu bind ñu jéem koo dajale lépp luñ koy askanale ci ay wax ñu jéem koo dajale defe ko noonu itam ci ñu ci des ci misaal yuñ ñu joxe woon rek buñ ko toppee dañ naan ñu def ko itam ci sëñ sëñ bay jaxate def ko ci sëñ musaaka def ko ci sëñ basiir def ko ci sëñ mbàkke buso def ko ci képp kuñ xamoon ci moom mu liggéey ci wàllu xam-xam def ko ci yi jaar-jaari kilifa yoon mooy kilifa yoon yépp kenn ku ne ay jaar-jaaram lañ ca bind mbaa ñu nettali ko ci ñu jéem koo dajale moom itam jëmmi jaar-jaari yoon ci boppam itam luñ ci bind mbaa ñu nettali ko ñu jéem koo dajale kon jéego bu njëkk bi mooy dajale dajale bu ñuy dajalee nag dañuy dajale rek lépp luñ ne ci la lépp luñ ne ci la rek ñu dajale ko buñ dajalee ba noppi nag am na jéego bu ñëwaat ca kanam ca la ñuy xoole nag liñ ne ci la ndax ci la wala du ci waaye moom bu ñuy dajale lépp luñ ne ci la rek nañ jël ngir ci dajale lañ toll kon jéego bu njëkk ci sàmm ndono ak ñoŋal ndono mooy dajale ko ba dara du rëcc kon dajale lépp luñ jàpp ne ci la rek ñu dajale ko loolu mooy jéego bu njëkk jéegoob ñaareel bi mooy buñ ko dajalee ba noppi nag ñu xeetale ko xeetale mooy li ñu dajale lu ci bokku xeet lu ne ñu ber lépp lu aju ci sëñ bi aw xeet la lépp lu aju ci sëñ Musaa aw xeet la lu aju ci bu so aw xeet la lu aju ci jaar-jaari kilifa yi aw xeet la lu aju ci jaar-jaaru yoon ci boppam aw xeet la kon lu ci ne ñu ber ko moom li aju ci sëñ tey aw xeet moom ñu beraat ca lu ca xeetoo lu ne mooy la ca doon am bindam aw xeet la la ca doon ay wax yu ñu ko askanale aw xeet la kon la cay bind ñu ber ko la cay ay wax yuñ ko askanale ñu ber ko ci biir mbind ma it lu ci bokk fu fu mu jëm lu ne ñu ber ko lu aju ca mbind ma ci wàllu tawxiid ñu ber ko lu ci aju jëm ci fiq ñu ber ko lu ci aju jëm ci tasawuf ñu ber ko lu ci aju jëm ci xam-xam yi làkku arab ñu ber ko lu ci aju jëm ci ay teggiin ñu ber lu ci doon ay dénkaan wala ay tont ñu ber ko noonu ñu ko defee ci mbind mi ñu defe ko nit ci wax yi ñuy nettali moom it bare ko noonu lu ci nekk lan jëm lu bokk ci lu nu jëm lu ne ñu boole leen loolu mooy xeetaleen lu tam bokk na ci liggéey bu ñu war a def ci ndono noonu lañ koy defe ci wàll yi ñu wax yépp ak ñu waxul kon mooy lépp lool ab xam-xam la bu juddoo ci yoon wi rek warees na koo def xeetale googee warees na ko caa def kon buñ ko dajalee ba xam ne mi ngi nii ñu nag ñu xeetale ko nag ba lu ci war a ànd lu ne ñu boole leen ber leen loolu mooy ñaareelu jéego bi ñetteelu jéego bi mooy li ñuy tudde wérlu wérlu ko wérlu wérlu gi mooy lii ñu ne sëñ bee ko bind nañ wérlu mbind ma ci boppam waxuma wérlu ba xam moo ko bindam bindu ko àggaguñ foofu waaye wérlu yax bi ci boppam yax bi wér yax bi wér bañ am ay yàq yax bi wér bañ am ay yàq bu dee ay wax yu ñuy nettali itam ñu wérlu ba xam ne liñ nettali moom nii lañ ko nettalee ak guñ ci xool ndax sax na wala saxut waaye li ñu nettali ñu wérlu ba xam ne moom lii la ñu nettali lii yàq amu ci yokk amu ci wàññi amu ci lii la ñu nettali loolu mooy wérlu gi wérlu gi it mënut ñàkk ci ku bëgg a sàmm ndono bëgg ko ñoŋal liñ ko dajalee xeetale ko nañ ko wérlu jéego bi mujj nag mooy nag segg gi segg segg moom mooy tax ñu xam lu ñu ci jàpp ak lu ñu ci jàpp ndax bu ñuy dajale moom lépp luñ jàpp ne ci la rek dañuy jël waaye bu ñu agsee ci segg nag lañuy teg ay nattuwaay yooyu nattuwaay yooyee moo moo ñuy may ñu ne ah lii nu jàpp ne ci la kat biñ ko dugalee ci nattuwaay yi nattuwaay yi nangu na mu bokk ci waaye lii nu jàppoon na ci la nag biñ ko dugalee ci nattuwaay yi nattuwaay yi nanguwul mu bokk ci bu ko defee loolu dañ naan am nañu ko ci bëggoon a boole waaye xam nañu ne bokk ci ndax nattuwaay yi ñuy nattee ba xam lu ci bokk ak ci bokkut moo ko génnee li nattuwaay yi nangu loola nag lañ naan lii nag dëgg-dëgg mooy ndonali li nattuwaay yi nanguwut nag ñu xam ne lii am na ñu ko ci bëggoon a boole waaye bokku kon segg gi mooy jéego bu mujj buñ seggee ba noppi nag la génn ca segg ba nag loola dëgg-dëgg mooy doon kon ndono li nga xam ne ku bëgg tasaare moom lay tasaare ku bëgg leeral moom lay leeral waaye la nattuwaay ja nangut nanguwul loole kenn du ko leeral ndax bokkul dëgg-dëgg ci ndono li kenn du ko nekk di tasaare itam ndax bokkul dëgg-dëgg ci ndono li kon ñeent ñeenti jéego yooyu mooy jéego yi ñuy séqi bu fekkee dañu bëgg a ñoŋal bëgg a sàmm ndono dajale ko xeetale ya ca xeetoo wérlu ko segg ko nag buñ segee nag liy génn ci segg ba dëgg-dëgg mooy doon li bokk ci ndono li loola mooy jara leeral mooy jara tasaare mooy jara yut waa àddina si bañ man koo jariñoo loolu ñu wax lépp moom ndono lu ne noonu lañ ca war a doxe buñ ko bëggee sàmm buñ ko bëggee ñoŋal moo xam muy ndonol yoonu murit moo xam muy leneen ndono waaye ku bëgg sàmm ndonoom bëgg koo ñoŋal rekk foofu la war a jaar lu ñëw nag ci yoonu murit moom ndonoom ban taxawaay la moo ci jot a sotti ban taxawaay moo ci jot a am ci jéego yooyu ñu wax jéego yooyu nu wax ne mooy jéego yi nuy sàmme di ko aare di ko ñoŋale ndono jéego yooyu lan moo ci jot a sotti nag ci ndonal yoonu murit bu nu xoolee jéego bu njëkk bi te mooy dajale ak xeetale boobu mënees naa wax ne moom am na lu ci sotti lu bari sotti na ci bu dee dajale ak xeetale gi lu bari sotti na ci kon mooy mbindum sëñ bi dajale nañ ci lu bari ay nettali yi ñu koy askanale ay wax yi ñu koy askanale dajale nañ ci lu bari naka noonu mbindum ñeneen ñi bind ci yoon wi yépp itam dajale nañ ci lu bari jaar-jaar yi kilifa yoon yi dajal nañ ci lu bari jaar-jaar yoon yi ci boppam dajal nañ ci lu bari dajal nañ ci euh, lu bari lu ñuy nett kon dajale gi moom am luñ ci jot a def waaye xëy na la ca des la ca des moo di ne euh, la ca jot a sotti la ca ëpp dafa sottee rek ci euh, ay góor yi benn benn ay benn benn rekk ci seen góor góorgóorlu ci seen farlu ci lañ defee la ca jot a waaye doonut lu ñu nos lool day yitte yoon wi ci boppam doonul naal bu yoon wi naanal boppam nos ko nosal ko boppam waaye ay benn benn rekk kenn ku nekk ci xalaatam kenn ku ne ci xam-xamam kenn ku ne ci man-manam la sukkandiku rek def ca lam ca def dajale ca lam ca dajale wala xeetale ca lam ca xeetale loolu jamonoy sëñ bi ba nëgëni ba bisub tey nii mi ngi am buñ xoolee ni jamonoonte woon ak sëñ bi am na ci ñu ci dajale ñu dajale ci mbindum sëñ bi dajale ci waxtaani sëñ bi ci ay waxam am na ñu ko jot a def am na ñu ci xam ku mel ne sëñ Mouhamadou Amine Diop Dagana xam nañ ko ci dajale mbindi sëñ bi am na lu mu ci def ku mel ne sëñ Moxtaar Bintaloo am na lu mu def ci dajale waxi sëñ bi ku mel ne sëriñ Cheikh Silla sëriñ Silla sëriñ Silla bàyyi sëriñ Silla muy wéyjuru sëñ Mahmoud Silla muy dëkk ca wetu Ndulo moom sëñ boobu itam am na lu ma def ci dajale waxi sëñ bi ñooñu ñu nekkoon ak sëñ bi lañ ñoom ñu ñëw seen ginnaaw itam am na ci ñu ci jot a def dara xëy na li ci ëpp solo nga xam ne doonut moom farlu ay benn benn rek waaye daf mel ne moom yitte yoon wi la woon mooy li ci sëriñ la Ahad tàmbuli woon radiyallahu anhu ba sëñ Abdul Ahad moom tàmbaloon na ci lool na mu ca duggee woon moom da koo defoon mu yitte yitte yitte yoon wi ndax boobu moo jiite woon yoon wi kon lu muy def da ko def ci turu jiite gi mu jiite yoon wi kon mën nañoo wax ne daanaka loola rek moo ci génn ay farlu yooyu benn benn moom amoon na yitte dajale amoon na yittee dajale li ñu askanale sëñ bi ci mbind ak ci wax ba gis nañ mu def ab imprimerie boo xam ne la ëpp cële la ko taxoon a jóg mooy buñ dajalee mbind sëñ bi di ko ca moolu dajal na ci lu bari ay wax waxam itam gis nga sëñ Muxtaar Binta moomu ak ñu mel na ñoom te doon dajale waxi sëñ bi la dajale woon sëñ Abdulaat dajalewaat na ko ngir mën koo tasaare kon sëñ Abdulaat moom it am na taxawaay ci dajale googu ak xeetare ci bi mu defaree bibliothèque bi gis nga bi mu ciy móol gis nga ni ñu doon móolu xasida yi yi nga xam ne dañ leen a tënke aaya alquran ñu boole ko yiñ tënkee leneen lu dul ay alquran ñu boole ko yi nga xam ne du ay tënk itam ñu boole leen yi nga xam ne ci am njàngale la jëmit ñu boole leen gis nga mooy xeetale googu kon am na lu mu ci def moom sëriñ Abdul Ahad loolu mu daan defit am na ci lu bari loolu mi ngi mi ngi ko féetale woon kuñ daan wax baay Baye Modou Diagne sëñ Modou Diagne mi nekkoon ci daara kaamil ji bibliothèque bi moom itam wàll googu def na ci lu bari dajale ak xeetale am na ñooñu doonuñ ñu fekke woon sëñ bi waaye ñu ñëw ginnaawam la bokk ci ñi mag ñeneen ñi kon ñi ci digg bi man ñoo wax ne mooy génération ñaareelu génération bi daal bu ko teg bokk du ñu fekke sëñ bi waaye ñoo ñi topp ci ñoom ñi ñëwaat ginnaaw ñooñu it am nañu ci def dara ci dajale ak xeetale ku mel ne sëriñ Moustapha Xasida wax nañu ne yittewoo na dajale lu jëm ci xasida yi ku ko yàgg yittewoo la am na ci lum ci def ba ci ku mel ne sëriñ Alxaaji Mbàkke moom suñu sabaa ab sax gis nañ tëri ñu ci def dajale ci loolu lañ ko askanale sëñ bi loolu day wane rek ne buñ demee ci jàpp yeneen yi itam lu mel ne sëriñ Bay Jaxate moom it sëñu laat noonu mu yitte woon dajale lu ñu askanale sëñ bi noonu la yitte woon itam dajale lu ñu askanale sëñ Bay Jaxate am na taxawaay bu ñu ci def sëñ Moussa Ka ak njabootam gi mu fi bàyyi ginnaaw nitam yittewoo nañ ñoom it dajale lépp lu sëñ Moussa defoon boo demee suñ sëñ Mbacke Bousso ak njabootam moom it ñu ngi yittewoo jéem a dajale lépp loo xam ne jóge na ci moom ci wàllu xam-xam kon dajale bi ak xeetale gi moom am na ci ñuy góorgóorlu am na site sit internet bi ñuy wax majalis majalis sëriñ Abdul Aziz Majalis jiite ko sos ko jiite ko moom it amoon na ci naal bu yaatu ci moom yëmul du yam rek ci dajale bi moom waaye ci jéego yi ñu waxoon yépp am na ci naal bu yaatu bu mu bëgg a sottal ba tàmbali na ci dara itam ci wàllu dajale gi am na ñu ci amoon yéene xëy na waaye am ci am ci ay gàllankoor man nii bi ma nekkee France di fa jàng ci Sorbonne doonoon na sama yéene boobaak léegi mat na ñaar fukki at waaye booba li nekkoon sama yéene mooy sama gëstu ma jëmee ko ci mbindum sëñ bi ko ci ñoŋal ko ak sàmm ko waaye xëy na ñàkk ay jumtukaay moo taxoon ba sottiwut loolu rek li muy wane mooy kon dajale gi ak ñoŋal gi moom am na ñu ci yéem lu xam ne jur na dara la ca des tuuti rek mooy li ma waxoon ne dafa doonul yittey yoon wi waaye dafa doon rek yittey ay benn benn te ku ne xam na ndonol ni mu toll yittey benn benn sottal ko dana jafe yittey benn benn rek sottal ci dana jafe kon wàllu dajale gi moom am na ci lu jar sotti lu bari xëy na lu ci des la ko waral mooy lim doon yitte benn benn rek te nekkul yitte joj yoon ci boppam moo ko jëral boppam loolu moo aju ci wàllu dajale gi ak xeetale gi wàllu wérlu gi wérlu wàllu wérlu gi moom mel na ne des na mel na ne des na ku yittewoo wérlu ndono li des na mooy li jàpp na ci ndono li la li ñuy askanale sëñ bi ci mbind wérlu ko yittewoo googu moom des na gis nañu ñii bindi xasida di ko tasaare gis nañ yàq yi niñ ci bare gis nañ yàq yi lim ci bare loolu mooy wérlu gi yitte jiñ ko war a jox moom gisagul ñu jox ko ko xëy na moom it am na benn benn yooyu jëmmi jamono danañ gis na xëy na liy jaaduwut ñu jéem cee dox ay jéego rek waaye duñ ko mën a sottal lu bari ku mel ne Serigne Moustapha Lo yàlla na ko yàlla yërëm moom sëñ Abdourahmane Lo soxna muslim sëriñ Moustapha jëmmi jamono xëy na gis na loolu te gis na jaaduwul mu taxawoon moom ne ku bind ab téere te ku bind ku sotti xasiida bëgg koo mool bëgg koo tasaare bu ko indee mu toppal ko ko mu topp ko def ci seere si wone ne topp na ko bu ko defee moom mu moolaale ko xëy na nit yi seen xel dana dal ci wérlu mbind moomee sëñ Abdou Rahman mi nekk fii danaa gis xasiida yuñ bind yoo xam ne dana am lu ca nekk luy wane ne moo seere ne euh, xoolaat na ko xoolaat na ko wérlu na ko waaye yooyu ay benn benn rek ak ni ndono li toll ay benn benn rek mënuñ cee sottal liñ ci soxla kon wàllu wérlu gi moom daanaka defuñ ci dara daanaka defuñ ci dara kum neex rek mu jël am bindam ne sëñ bee ko bind dal di koy mol tasaare mën naa bari yàqu lool waaye kenn du ci mën dara ndax amul yittewoo bu yoon wi yittewool boppam di wérlu li nga xam ne mooy ndono bala moo tasaare kon wérlu bi moom daanaka dañuy wax ni rek moom dara sottiwu te loolu dafa doy waar ndax li muy jur moo di ne bu demee ci loxol keneen ku xamul kiñ koy askanale te ay yàq am ca mën naa jàpp ne yàq yi ci borom la jóge mën naa jàpp ne yàq yi ci borom la jóge rawatina nag bu fekkee ki ko tasaare day kilifa bu fekkee ki ko tasaar day kilifa ku xamul moom danaan ah kii daal bu tasaaree mbir daa fekk ne fañ war a jaar fépp jaar na ko kon wér lu ko ca war def na ko kon daal lii mu tasaare moom mooy mbir ma bu ca gisee yàq danaan kon ki ñu koy askanale moo yàq-yàq yi loolu da cee masa am ab xew-xew bu ci amoon 1982 am na benn magazine bu daan génne Kuwait tudd al arabi bu siiwoon la jamono yooyu ba jamono yàggut yi xaw ma léegi nu mujje waaye boobu siiwoon la mu am seen reporter bu fi masoon a ñëw Sénégal ñu génne ci ñaari ñaari numéro yu tegaloo di ci wax ci Sénégal ak jullit ñeeg lislaam ak yu mel noonu waaye kooke bi mu ñëwee daaray kaamil ñu won ko téere ya fa nekk mu gis ci yàq mu gis ci yàq wax dëgg yàlla àddina si fi mu toll ku ko xam boo ñëwee fi ñu ne la lii mooy daare kaamil joo xam ne xalif général de moo ko def imprimerie bi moo ko def téere yi moo ko moolu danga naan kon fi mu war a jaar yëpp jaar na loolu ku nekk kon fi ñu war a jaar fépp jaar génne ba teg ko nii loolu moom lu wér lay doon lu ci gis ci yàq danaan kon borooma mu wax loolu coow li bari waaye dëgg-dëgg neexuta euh, du boroom waaye nag nun ñoo ko ñoo ko yóbbee nun noo ko yóbbee lool ndax wér lu gamu laajoon noo ko deful noo ko deful ba keneen gis ko moom jàpp ne ñàkk wér gi ca boroom la jóge kon wérlu bi day lu am solo kenn waru koo sàggane ginnaaw nag amagul ab baat boo xam ne danaan kenn sañut a génne xasiida te jaarut fuñ ko wérloo ginnaaw loolu amagul nag ñi tasaare xasiida yi ñoo war a am seen yëg-yëgu bopp fii ak loola di am ñu am seen yëg-yëgu bopp bopp balaa kenn tasaare dara jëm koo wérlu loolu nga xam ne am na benn benn yu ñëw ci sëñ Abdou di ko jox la ñuy bëgg tasaare wala ñu dem ci keneen ku mel ne moom jox ko la ñu bëgg a tasaare ba mu wérlu ko xool ko ba noppi bu leen waxee ne man nañ koo tasaare ñu dox koo tasaare loolu moo ci tane la ca jaadu nag mooy mu amoon baat buy wone ne kenn suñu te tasaare lenn te jaarul fii bañ xool ko ba ànd buñ demee ci réew yi yenn réew yi lu mel noonu lañ fay doxale fu mel ne réew ay Égypte wala yu mel noonu kenn sañu faa bind kaamilub alquran mool ko tasaare ko te yóbbuwoo ko ca baat ba ñu samp ngir mu xool ko ba ne wér na kenn sañu ko ku ko def yoon dal ci kawam loolu lu war a am la waaye li feeg muy am nag ñii tasaare ñoom ñoo war a am seen yëg-yëgu bopp bala kenn tasaare dara wan ko ku ko topp loolu kon moo aju ci wérlu gi moom daanaka dafa amul ñetteel ñeenteelu jéego bi nag te mooy segg gi segg gi moom moo gën a ñàkk moo gën a ñàkk moom segg segg moom dañ ko cee boolewut segg moom dañ ko cee boolewut di wax naan lii ñu naan sëñ bee ko bind di ko tegal ay nattuwaay bay xam ne li war lu ñu war a jàpp la wala warees koo jàpp loolu moom boolewuñ ko ci wala li ñu ne sëñ bee ko wax ñu koy tegal ay nattuwaay ba naan luñ jàpp lu ñu war a jàpp la ak lu ñu war a jàpp la moom boolewuñ ko ci wala lépp lu ñuy bind wala ñu koy wax rek tam jëm ci yoon wi ñu koy tegale ay nattuwaay ba naan lu ñu war a nangu la lu ñu war a jàpp la ak lu ñu war jàpp la moom dañ ko cee boolewut te loolu nag moo gën a def moo gën a doywaat ndax mooy mën a tax lu ci bokkul dugg ci te ni ñu ko waxee woon ba ñuy wax solo sàmm ak ñoŋal ndono danu ne woon sàmm gi ak ñoŋal gi mooy tax ba lu ci bokkul lu ci dugg ndax lu ci bokkul bu ci duggee mën naa wëlbati nit ñi jëmale leen fi ñu wartoon a jëm walla mu mel loo leen nu ñu wartoon a mel wala mu jàpp loo leen lu ñu wartoon a jàpp ndax ndono mooy jëmale nit ki fa muy jëm bu ci dara duggee lu ca bokkul nag mën naa tax mu jëmale ko fu mu wartoon a jëm kon segg gi moom dafa amut te nag mooy ci ëpp solo ndax yi jiitu yépp ab tàmbali la waaye dëgg-dëgg segg gi mooy li ci ëpp solo ndax bu buñ ca noppee la ñuy door a mën a xam nag dëgg-dëgg li sax ne mooy ndono li bu dee am bind li sax ne moom la sëñ bi bind li sax ne moom la sëñ bi wax li sax ne moom la sëñ Mbàkke bu sa bind sëñ Musaa Ka sëñ Bay Jaxate li sax ne mooy jaar-jaari Cheikh Ibra Fall li sax ne mooy jaar-jaari maam Thierno segg gi mooy tax ñu door àgg foofu bu ñu seggul nag nit ñi daañu wax ci maam Thierno lu bari waaye la ca sax ak la ca saxut amuñu seggukaay yu ñuy jëfandikoo ba mën koo xam danañ wax lu bari ci Cheikh Ibra Fall lu bari ci keneen waaye amuñ ay nattuwaay yu ñuy natte ba mën a jàpp ne lii moo sax ci jaar-jaari kilifa sàngam lii moo sax jaar-jaari kilifa sàngam lii moo sax ci doxinu yoon murid ci boppam kon jéego bu mujj bi te mooy segg jéego boobu moom mën naa wax ne moom lañu gën sàggane te moo ci ëpp solo li mu jur mooy lan sàggane boobu lan la jur li mu jur li ci gën a fés rek mooy am luñ ci luñ ci boole te bokku ci am luñ boole ci ndono li te bokku ci bu dee ci mbind am nay bind yu ñuy askanal sëñ bi te saxut waaye nag ginnaaw kenn du segg teguñu ay nattuwaay dana am ko ku xam ne saxut waaye ñëpp duñ ko xam am na ñooñ seenuk xam mbindum sëñ bi àgg na ci fuy tax buñ gisee lu mbindul danañ ko xam waaye nag ñëpp àgguñ foofu li ko doon jàpp ndalal rek mooy mu amee nattuwaay yu ñuy jëfandikoo loolu am na ci te jamono yàgg yi ak jamono mujj yépp ay bind yu ñuy askanal sëñ bi te du lu sax du lu wér mooy sëñ bi jógewul ci sëñ bi waaye nag ginnaaw ay nattuwaay amul am na sax ci jamono jii ci lu may dégg ñu wax ne ginnaaw xam nañ ne nit ñi ñoom lu tumuranke lañ bëgg lu yéeme lañ bëgg lu bees lañ bëgg tax na ba am na ñooñ dañuy dugg ci xasida yi jël seen tënku bopp ñu jël laaya jenn laaya rek ñu jëlal ko seen bopp laaya sàngam ñu jël ko dugg ci xasida yi nag di di di di cuqati ay bayit yu dëppoo ak arafi laay jooju buñ noppee daal na xasida gi suñ ko def ci tënku laaye sàngam te wérut bayit yi bayiti sëñ bi la waaye nag ci xasida yi wuute la nekk bu nekk ak xasidaam am ku ñëw cuqati ko nag dajale ko moom ne lii ak xasida la bu sëñ bi def tënke ko laaye sàngam nee nañ am na ñu koy def mu nii te lépp li ay nattuwaay ñàkk mooy tax mu yomb leen waaye bu ay nattuwaay amoon yooyu yëpp du man nekkati loolu ci wàllu mbind wàllu wax ji nag moom moo ci raw wàllu wax wax moom liñ ciy askanale sëñ bi ak ku sëñ bi ci loo xam ne yow da ngay daal di mën a waat ne wérut loolu kenn xamul nu mu kenn xamul nu loolu ci xam dëgg-dëgg buy dégg ñu koy wax rek dana mën a waat na wérut kenn xamut luñ ciy askanale sëñ bi nu toll ak luñ ciy luñ ciy askanale kilifa yoon wi kenn xamut lu mu toll kenn xamut ni ñuy nettalee jaar jaari kilifa yi lañ ca dugal ci lu wérut kenn xamut lu mu toll nga xam ne am na kilifa yooyu daanaka li ñu won nit ñi buñ ko mënoon wax photo bi ñu jox nit ñi ne mooy photo kilifa gi du photom portrait bi ñu joxe du portrait mooy ni ñu ko melale nii ne lii mooy air bi ay jaar-jaaram du jaar-jaaram ñoo indi ñoo fental seen bopp ay jaar-jaar moomale ko diw sàngam waaye du ay jaar-jaaram loolu kenn xamul lu mu toll lu am la te li lépp mooy nattuwaay amut bu dee fii nag li ci gën a doy waar moom mooy nattuwaay ci wàllu nett li moom dañoo jàpp ne sax jaaduwul daanaka daal dañoo jàpp na euh, du ay teggin day mel na day mel ne kenn ñemewut ak kilifa nettali la lu mu fekkewut lu mu fekkewut kilifa gu la nettali lu mu fekkewut nga ne ko ci koo ko déggee kenn ñemewu te li fekk waxalu ko nag du dara nettali ba du dara amul benn maanaa amul ku fekkewut diw mbir ba noppi nettali la ko te waxu la mu jaar ba agsi ci moom moom mu bañ la ko nettali ñooyam amul lan lañ ci mën a jàpp waaye nag kenn ñëwut lool kenn ñëwut kilifa nettali la mbir mu mu fekkewut ba noppi nga ne ko foo ko jële te bu la ko waxut amul amul benn maanaa amul kon mooy dem nañ ba dugal luñ jàppe ne teggin la te fekk day day day day yàq ndax du teggin bokkut teggin du teggin loolu bokkut teggin loolu xam-xam la xam-xam dafa am ay yooni boppam leneen doon leneen waaye wàllu nett li moom dafa am ay yoon yuñ koy natte bu ko yoon ya nanguwul rek mënee su caa sukkandiku ki nett li moom day fekke ne moo fekke sëñ bi wax nangam wala diw wax nangam wala moo fekkee diw def nangam te moom mi ko wax doon ku doy bu boobaa ñu nangu bu fekkee wut nag day wax fu mu ko jëlee day wax fu mu ko jële bu ko waxul nag duñ ko mën a sukkandiku foofu daraja amu fi amu fi wàll kilifteef amu fi wàll ak mbaax amu fi wàll du ne daraja mooy tax nit ñu nangu ay waxam du ne ak mbaax mooy tax ñu nangu nit ki ay waxam ay waxam yum ne moo ko fekke ak mbaax mën naa tax ñu nangu waaye nag waxam jum fekkewul moom lu mu baax baaxit ak mbaaxam du tax ñu nangu wax jum wax te moom fekkewu li feeg waxuñu fu jaar ba agsi ci moom ñu xam ne fa mu jaar ñi mu jaar ñëpp ñu doy lañ ñu door a mën a sukkandiku ci loolu lii moom day mel na gàllankoor la bu rëy goo xam ne moom xaw ma kañ la fi jóge ndax xaw ma kañ la ñuy ñemee ñu ne sëñ diw nee na nangam ñu ne kañ fu mu ko dégg fu mu ko jële ndax xam nañ ne fekkewu ko loolu tam war nañ cee bàyyi xel loolu tam ab yóbbante la ci ñi nga xam ne xëy na ñu ngi dajale sax ñu ngi mel ne ñu wut ay nattuwaay waaye nattuwaay dañ ciy dugal loo xam ne nag bokkut ci nattuwaayu xam-xam nattuwaayu xam-xam moom doon doomi diw bokku ci doon doomi diw bokkut ci nattuwaayu xam-xam buñ ne xam-xam nag mooy ci nettali loo fekkewut doon de doomi diw taxut loo wax ci loo fekkee fekkewut ñu jël ko ñàkk gee jël firiwut ne dañ laa wedd ndax xam-xamit wedd yi amut weddi ak gëm amul ci xam-xam xam-xam moom ngir dëppoo ak nattuwaay yi ñu jël ko mu ñàkk dëppoo ñu ñàkk koo jël moo ca am waaye weddi ak gëm amul ci xam-xam du fu ñuy gëmee du fu ñuy weddee gëm ak weddi moom mu ngi aju ci li nit ki waxal boppam waxal boppam ne am naa nangam xam naa nangam defal nañ ma nangam may nañ ma nangam loolu du xam-xam waxi boppam la engagement boppam la foofu la ñuy mbaa ñu koy wedd waaye ku wax ci xam-xam nag wax ja moom dañ koo war a jaar ci nattuwaayu xam-xam yi lu ca nattuwaay yi nangu nu nangu ko lu ca nattuwaay yi nanguwul ñu bañ koo nangu firiwut weddi ndax mbirum xam-xam la mbirum xam-xam amul weddi ak gëm loolu moom gàllankoor gu rëy la ci wàllu ci wàllu nettali mooy jurit nag nit ñi di di fental seen bopp rek di fental seen bopp rek euh, bu njëkk ba ñuy dajale xadiis borom xam-xami xadis yi ñoom tegoon loolu mooy ku wax ñu ne la fu mu jaar fu jaar ba ak si ci yow ñoom dañ daan wax ne bu dutoon loolu bu loolu amutoon kon kum neex mu wax lu ko neex bu fekkoon ne ku wax duñ ne la fu mu jaar ba ak si ci yow kon kum neex mu wax lu ko neex waaye ginnaaw dañ ko daan def nag gars yi danañ tey bala ñoo wax ndax boo boo waxee ñu ne la fu mu jaar laal si teew boo nak nakale ñu xam ne da wax rek waaye ginnaaw lu nag amul loolu moo tax kum neex mu wax lu ko neex mu wax lu ko neex am na ko bokk ci waxkat yi wax di wax ci ay xew di wax ci ay màggal di wax ci ay rajo di wax ci ay télé doon ko siiw te am na ñu ma wax ne xam nañ ci moom ne bu ku mu toogaloon rek ci nun ñii di waxtaan nii rek ci sa biir waxtaan boo ca waxee jenn wax bu ngoonee waxtaan muy njëkk am mën na ko caa nettali te danaan mag mu baax nee na ma wala dégg naa ca moom mu baax mu ne gars yi boo ne mag mu baax rek kenn du ci ñëwee teg baat te moo ne mag mu baax taxut bu wéroon ne mag mu baax la sax taxut ñu jël la mu wax am na koo xam ne nee nañ noonu lay def te imam Malik imam Malik da daan wax ne Madina gii am na fi juróom-ñaar fukki mag ñu baax ñu fi ne ñoo xam ne seen wax duma ko jël seen wax ci xadiis seen nettali du ma ca sukkandiku ndax baax rek walla mage rek doyut ngir ñu jël li muy wax nettali li moom ak mbaax rek doyu ca ak mage moom bokku ci moom ba ci doy da caa bokkut mage moom bokku mbaax nag bokk na ci waaye doyu ci waaye mage moom bokku ci mage moom du benn nattuwaay ci wàllu euh, nangu ay ay nett la kon wàll gi moom dafa des lu bare bare kon bu nu bëggoon a tënk daal taxawaay bi bi jot a am moom mooy dajale gi ak xeetale gi am na lu ci jot a sotti lu bari sax waaye li ci des te mooy wérlu gi moom des des na ginnaaw lool rawatina nag segg gi segg gi moom dafa mel ne dañ koo ñemewut sax dafa mel dañ ko ñemewut dafa mel dañ ko ñemewut ci wérlu gi wérlu gi rek mën naa cee waxaale benn benn xew-xew buy wane rek yan gëm-gëm yooyu dañ koy dugal fudul fu dul bérébam am nay jamono boobu ci mujjug Sëñ Abdu Lahat la 1988 boobu ma ngay móollu téere yi téere yi jàngale tam santoon sëñ Sàmbay mu tekki ko ci tubaab mu di ko móollu Maroc ba mu koy móollu ka ko doon taxaw dem ba àgg ci benn bayit woo daal na mu ko gisee dafa ragal ne daal ñi ko doon sotti dañ ca damm am na luñ ca damm daal te nag amut fu mu sukkandiku ba mën koo wérlu mu woote Tuuba wax ko yàlla dogal mu fekk ma ko moom mu woote daaray kaamil boobu àll yu ndaw moo ko jiite kenn ko yàlla yërëm bi mu wootee wax loolu ne nañ ko seetal ci yi nekk ci daaray kaamil yi ndax luñ mën a sukkandiku ba wéral lee mu jàppee ab kii am na ca wala de bi ñu xoolee yi fi nekk yëpp it ñu yem ndax itam noonu la daanaka kenn njëkk bind dara rek ñiy bindaat ci moom la ñuy tuxale rek lu mu xas yàq ñi ñëwaat dañ koy yàqaat ndax ñu bari ci ñuy bind li ñuy bind xamuñ ko duñ xam li ñuy firi dañuy bind rek waaye dañuy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy sotti rek nga xam ne kon la nekk foofu moo nekk fii itam man man leen ah diw de mu du ma tudd turam ndax doxee na ma bokkut ak bu ma jàpp ne noonu war a mu ne diw man man ma ne diw de boroom xam-xam la te am na téere yum bind xëy na ku gëstu woon bu yàlla dogaloon moom mu bind téere boobu mën naa am lan bind gën a wér bi koy xëy ñu ne ah dañ caa dem yow kon dañ dem dañ caa dem laaj ko ko ba xam ma dem ànd ak jenn doomam waaye biñ tàmbalee wax rek tudd téereb sëñ bi tudd yàq rek mënut a déglu déglooti li ñuy wax mënut a déglooti li ñuy wax da tàmbalee tari yooyu ñuy tari wa man ta'arrada li shi'ril awliya bi nahwi wal arud nangam nangam daal daal mënut a dégg li ñuy wax nettali yoo xam ne daal yëpp rek mel na noonu dañoo ñëw di dañoo ñëwoon wane ne sëñ bee yàq ñun dañ dañoo dañ ne ñii sotti lañ jàpp nañoo yàq waaye xam-xam nag sago sago sago sago lañ ciy doxe sago xam-xam moom sago moo koy sottal waaye leneen du ko sottal xam-xam ak lu dul xam-xam itam bokkuñ ay gëm ay weddi du mbirum xam-xam xam-xam du gëm du weddi kon loolu rek li ma bëgg a wax mooy wàllu segg gi moom ak wàllu lu gi wax dëgg yàlla defuñ ci lu bari segg gi moom day mel ne sax dañ ko ñemewut te nag moo ci solo li may mujjee rek mooy nag ay ay ay xalaat yu ma jàpp ne xëy na bu buñ ko sottalee li nu war ci sàmm ak ñoŋal ndono li dana mën a sotti ci anam dañu ko bëgg loolu it yaari biir rekk lay doon mel na ni li ci ëpp solo mooy yoonu murit ci boppam def ko muy mbirum boppam mooy def ko yittey boppam buñ ne yoonu murit nag mooy kilifteef yi kilifteefu yoonu murit ci boppam def ko mu yitteem muy euh, sàmm ndono li ñoŋal ndono li mu def ko yitte ci anam anam yi nu ko waxee woon ci jéego yooyu nu waxoon ne mënu cee ñàkk yoonu murit ci boppam def ko yitte boppam def ko yitteem mooy am na ñu ko man ñu ngi fi ñu ko man ñu ngi fi ñooñu ko man mu sant leen ko te jumtukaay yamu laaj mu jox leen ko loolu rek moo ci moo ci doon wàllam waaye ñi koy sottal moom am na fi ñu ko mën a sottal am na fi yooyu ñu wax yépp am na fi ñu ko mën a sottal waaye ñoom ñépp nag jumtukaay yamu laaj du amaluñ ko seen bopp waaye yoonu murid am na ko yoon murit am na ko kon yoonu murit moom bu ko defee yittey boppam dana tànn ñu ko mën a sottal lu mu laaj ci jumtukaay mu jàppandalal leen ko ñu mën a def liggéey boobu jéego yu wute yooyu ñu yépp am na fi ñu ko mën a sottal waaye nag jumtukaay yamu laaj mënaluñ ko seen bopp yoonu murit nag bu ko defee yittey boppam dana mën a tànn ña ko man te jumtukaay yamu laaj mu defal leen ci ay jàppandal kon loolu mooy xalaat bu njëkk bi nga xam ne jàpp naa ne bu bu sottee moom dana saafara li des ci wàll bi yépp beneen tomb bi mooy boo xam ne bu lay amoon tam dana ànd ak moom li feeg muy am itam dana mën a am mooy ñiy jàng nekk ci université université mooy béréb yi ñuy gëstoo mooy béréb yi ñuy gëstoo mooy ñi nga xam ne seen liggéey mooy gëstu ndax gëstu daa yombut ki am beneen liggéey ki nga xam ne day jàngale liggéeyam mooy jàngale kiy liggéeyam mooy ñaw kii liggéeyam mooy dawal wata kii liggéeyam mooy leneen kooku bu ca bëggee bokk gëstu gëstu ba du sotti gëstu ci anam yi ñu wax nii du sotti waaye nag ki nga xam ne gëstu mooy liggéeyam moom dana mën a gëstu mooy liggéeyam te ñuy gëstu di seen liggéey nag mooy ñu nit la ay universitaire ñay jàng ak ñay jàngale kon xalaat bi mooy ñuy jàng ak ñiy jàngale ci université yi bu dee ñiy jàng toll ci di def ay mémoire ak yu thèse ñooñu nañ leen di xiirtal ci ñu koy jëmee ci wàll yu mel nii loolu buñ ci jëmee ab diir rek dana am lu ci mën a sotti ndax am na yu liggéey yu rëy yu sotti ci àddina bi te ci yoon woowu la jaar waaye nag day doon luñ nos bu ki ñëwee tàmbalee fii yam ci keneen ñëw tàmbal sos ca keneen ñëw sos ca ba bu yàggee am lu sot kon wàll googu war nañ cee bàyyi xel xiirtal ci ñi jàng toll ci gëstu di def ay ay mémoire ak thèse ñu jëmee foofu seen gëstu ñi ñiy jàngale université wala ñi gëstu am na université ñoo xam ne wàll yoo xam ne gëstu rek mooy seen liggéey lu mel ne IFAN IFAN duñ jàngale dañuy gëstu rek waaye ñuy jàngale ci université tam gëstu ci seen wàll la bokk ñooñu itam ñu bàyyi xel ne am na liggéey buñ mën a liggéey ci wàll bi luñ ci man lu ci keneen mënut ndax keneen ka dafa am beneen liggéey bu bokkut ak gëstu gëstu ba da ko bokk te ci anam gi néew te bokk waaye ñoom ñi gëstu di seen liggéey nag ñoom mën nañ caa sottal lu am njariñ kon ñooñu war nañoo jëme seen yitte ci foofu war nañ faa jëm war nañ leen caa xiirtal itam ngir ñu mën cee sottal dara li feeg nag lii nu waxoon di am te mooy njiitul kilifteefug yoonu wër ci boppam def ko yitteem tànn ña ko man jox leen ay jumtukaay ñu koy mën a sottal sëriñ Modou yii daal laa jàppoon ne manees na ko ubbee waxtaan wi wu aju ci sàmm ak ñoŋal ndonol murit gi li ci jot a sotti ak li ci sottiwul ak gàllankoor yi ci am ak fu nuy mën a jaar ba mën a jéggi gàllankoor yooyu maa ngi jéggulu bokki fi taw yépp mën naa am lu jubul ci wax ji mën naa am lu des ci wax ji waaye ñi fi teew lu ci laaj jubbanti noo ngi séntu ñu def ko lu ci laaj mot li itam noo ngi séntu ñu def ko maa ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Seexuna Mbàkke Abdul Wadud ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey jii nii mu jëm ci sàmm ak ñoŋal ndono xam-xam wi nga xamante ne moo am ci yoonu murit yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewlu waxtaan wi am na gis-gis bu leer ci lii nga anam gi nga xamante ne noonu lañu war a sàmmee ndono li te noonu lañu ko war a ñoŋalee jéegu yi nga xamante ne tamit doon nañ ko ci seq yaakaar naa ne leeral nga ko ci biir waxtaan wi kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Mbacke su ko defee mu indi ab taxaw seetlu bu gàtt rek ci li nga xam ne moom la sëriñ doon waxtaane bala ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi waxtaan wi am gumam solo ak teewlu bu ko nit ñi teewlu moo tax laaj yi xaw naa bari lool yaakaar naa ni sax mën naa am lépp du xaj ci waxtu wi waaye nag dañu ciy jukki rek li nga xamante ne sëriñ bi mën na cee tontu moo xaj ci waxtu yi su ko defee ñu tontu ci laaj yooyu yeneen laaj yi des incha allah xaj na du ñàkk bis boo xamante ne dañ ci dafay gëstu su ko defee jim ci tontu kon li ñu def mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Mouhamad Mbacke su ko defee mu def ab taxu seet bu gàtt rek ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane ba lañu ñëw ci laaj yi. bismillahir rahmanir alhamdulillahi rabbil wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu fi teew ñépp di bu baax a baax di gannaaw bi ñu sant yàlla ñuy gërëm sant bu baax a baax sëriñ Cheikhouna ci waxtaan wu rafet wi mu def nga xam ne commentaire bi ñu ciy njëkk a def mooy wax la joo xam ne mën nañ gis nañ ne jóge na ci boroom xam-xam ndax tey na te itam leer na waxtaan wi mën nañ cee déggee lenn ci ay tomb rek bokk na ci tomb yooyu mooy solo si nga xam ne sàmm ndono am na ko waaye balee boobu sax ñu xam ndono li nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaane ban ndono la muy ndonal xam-xam te muy ndono loo xam ne moom la fi yonante yi bàyyi woon moom la fi sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ndax ndono mooy bu fi nit jógee lim fi bàyyi te waxoon na ne dinaa leen fi bàyyi loo xam ne su ma fi jógee dinaa fi bàyyi loo xam ne bu ngeen ci jàppee du ngeen reer loolu dafa waxoon ne mooy alquran ak sunna te ñoom yonent yi defu leen donn ndax waxoon na ne ñun yonent yi ñu donn waaye waxaat na ne boroom xam-xam yi ñoom ñooy donn yonent yi kon xam-xam boobu mooy ndono li nga xam ne moom la suñu doon waxtaane sëñ bu mag bi ci boppam it waxoon na ne kanzil kitaabu wal xadis wal xadis wal adab laa jamo fiddatin wala jamo zahab waxoon na itam ne kon moom it bu dee am na lu mu fiy bàyyi ñu di ko donn du doon xaalis wala wurus waaye day doon alquran ak xadis ak adab sëñ bi nag laaj koy leeral ci biir waxtaan wi bokk na ci liy wane am solo bi nga xam ne ndono am na ko mooy ñàkk koo sàmmoo dafa mel ne moo ñu yóbbee ci ak réer mooy taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu liy tax xeet yu bañu réer mooy ñu sàmmandoona lool ñu gis ne même ñi nga xam ne kon gëmuñu yàlla sax dañuy sàmm seen ndonal maam yi nekkoon loolu moo waral idéologie yu bari yi ngeen di dégg yépp ñu di ko sàmbu am ñu ko gëm di ko topp boo doon wax lu mel ne socialisme wala wala marxisme wala yooyu nga xam ne ay idéologie yoo xam ne am na ay doomi jullit sax yu ko adopté def ko muy seen manhaj di ko bàkkoo di ko ndamoo loolu sàmm boo ko seen uh, borom sàmm moom moo ko waral bokk na ci tomb yi gën a am solo nga xam ne suñu rotal na fi mooy dajale gi ñu war a dajale ndono loolu muy xam-xam bi fi Cheikhul Khadim bàyyi ak lépp loo xam ne dañ koy askanale ci moom ci wàllu adab ci wàllu aw doxalin mu ne ndono loolu war nañ koo dajale xeetale ko comme ni ngeen ko déggee ci biir waxtaan wi maanaam daal saytu ko comme ci mujj waxtaanam dafa mel ne ni ñu def ba sàmm xadis yonte bi sallallahu alayhi ci wutal wut xam-xam wut ab nattukaay boo xam ne ci lañuy ñuy nattee xadis bi wér ak bi wérul muy xam-xam buy jàngale xadis bu wér ak bu wérul xam ne ko nettali ñooñu yan jikko lañ am ndax man manis naa nangu seen wax wala déet yooyu yëpp dafay dugg ci sàmm ndono loolu bu ñu sàmmee ndono loolu moom ndono la fi sañu mag bàyyi woon mën nañ jàpp ne lu yaatoo yaatu la lu ñuy wax li ñuy wax maanaam projet de société mën na ci génn na aw doxalin woo xam ne bu ko nit ñi bu bu ca nit ñi awee seen texeek àdduna ak bu alaxira da cay jóge bokk na ci maanaam bu ñu doon xool lenn lu nekk mën nañ mënoon nañoo gëstu naka la ko sëñ Tuubaa daan déggee naka la ko sëñ Tuubaa daan dunde ci fànn bu mën a doon bu dee fànn liqtisaad bu dee fànn ci wàllu société bi lu ci nekk am na nu ko sëñ Tuubaa gise woon loola war waras na see def gëstu boo xam ne len lu nekk dañuy wax ne nii lu ko sëñ bi gise woon ndax lu nekk ci xam-xam yi am na kuñ cee joxoñ koo xam ne moom mooy doon référence bu mag ba bu dee ñi nga xam ne ñu aju sëñ Tuubaa nag ñu xam ne sëñ bi lenn lu nekk moom it amoon na ci ab gis-gis mën nañ joxe rek misaal mu gàtt ci ay waxinam nga xam ne bari na lu nit ñi déggee nii moom mu am ca beneen déggin boo xam ne bu leen ko duñ ko xam li ñu waxoon ne nit mos naa ñëw ci moom yaakaar naa dana ko baa jàmm ndam wala lu jëm wala daal lu demee noonu mën na ko jàmm ndax xam nga luy jàmm na ko jàmm mooy jàmm yàlla maanaam dégginam ci jàmm mos nañ mos mos naa waxit ne xam ngeen luy ak yàq ñu ne ko yàq ñu wax ko lañ xam ci yàq mu ne leen yàq mooy eh, maanaam maanaam maanaam wax ja mooy lekk jëfandikoo xéewal yàlla yi ba noppi jàmmoo ci yàlla ba mu rees loolu misaal rek ci lenn lu nekk amoon na ci moom gis-gis ak dégg-dégg boo xam ne buñ ko buñ ci buñ ci gëstu woon day doon aw yoon ab manhaj boo xam ne day doon sunu sunu doxeenu dund bokk na ci sàmm nara loolu mooy yittewoo taarixu sëñ bi maanaam siira sëñ bi aw maanaam dundam xam sëñ bi wala xam maanaam taarixam siiraam xam ñi àndoon ak moom niñ daan doxee ndax réere ni sëñ bi daan doxee bari na gàllankoor yoo xam ne yoon wi am yoo xam ne réere ni sëñ bi li sëñ bi indi woon ak réere ni sëñ bi daan dund moom moo ko ci biir ci biir wax yi it sëñ bi wax na ci lan mooy taxawaayu kilifa yi yoon wi wala maanaam yoon wi ci boppam lan mooy taxawaayam ci sàmm ndono loolu wax na ci effort yi nga xam ne ay benn benn nit ñoo ko def wax na itam ne am na ci lu bari loo xam ne mat na waaye am na ci loo xam ne euh, taxawaayu yoonu wi yépp la war a doon ba tey ci sàmm ndonol sëñ bi tey ci misaal bari na ku wuyoo murid wax na ci sëñ bi la aju te boo ko waxoon boo ko laajoon lan mooy ku aju ku aju sëñ bi naka lay mel wala lan moo lan moo lay dugal ci bokk ci sëñ bi lan moo la ciy génne mën naa ko xam loolu nag sëñ bi bàyyi na ko fi bind na waaye bu ñu doon ba man koo tënk euh, bi bind ko tënk ko nga xam ne day doon loo xam ne dañ koy tasaare dañuy dañ ciy sonne ba mu ba mu ba mu doon loo xam ne kuy duggati ci yoon wi xam ne lii mooy yoon wi xamit ne ku cay génne lii moo la ciy génne loolu bokk na ci li nga xam ne euh, ci luy sàmm ndono loolu ndono sëñ bi weesu na loolu lépp dem na ci ba nga xam ne maanaam xusnu idaara gi mu amoon maanaam mën a xam lenn lu nekk mu teg ko mu teg ko mu teg ko ci palaasam lenn lu nekk mu am ku mu ko dénk lenn lu nekk mu am lu mu koy gisee loolu itam doon na loo xam ne war nañ koo war nañ koo gëstuwaat bu baax a baax bokk na ci sëñ bi wax na ko waaye amoon na sax ku fi nekkoon kilifa ma kilifa réew mi mas naa ko dégg muy wax ne waroon nañoo am lu mel ni benn maxat benn institut boo xam ne la koy taxaw jóg mooy jàngale sëñ bi wala jàngale yoonu sëñ bi kon maanaam sëñ bi ni ñu war a taxawee ci sàmm ndara loolu am na ci loo xam ne mbooloo mépp ñoo ko war a taxawee waaye wartu doon loo xam ne ay benn benn ñoo ci taxaw te loolu sëñ bi joxe na ci ay misaal ba tàyyi ci ba ñuy tabax jumaa ji ca njaareem wanoon na murit yi na leen nii ngeen war a nii ngeen war a doxale ci ñépp jàpp ci ba ba loola taxaw joxe na misaal ci li lépp loo xam ne yoonu yoon wee ko jëlal boppam na muy na muy amee doole du bokk ak du ko ay benn benn di def misaal bi mooy jéego yi nga xam ne Cheikh Abdallah def na ko ci wut ab matba ab imprimerie yi wut ab bibliothèque ngir dajale xam-xam boobu nga xam ne moom la fi moom la fi sëñ bi bàyyi woon Euh, waaye tomb bi ci gën a am solo nga xam ne sëñ bi insiste na ci mooy maanaam saytu wala boog sellal wala segg xam-xam boobu nga xam ne wala ndono loo nga xam ne ñu ngi koy askan ñu ngi koy askanale señ bi ndax ñàkk gee segg ba xam li ñuy askanale ci sëñ bi la ca wér ak la ca wérut mooy waral ñuy ñuy askanale ci yoon wi lu ci bokkut mbaa ñu cee génne lu ci bokk loolu tomb la boo xam ne mel na ni mën naa jàpp ne mooy tomb bi ci gën a am solo te ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax kenn ku nekk def ko sa yitte ngir ma doon yitte yi yoon wi yépp euh, mel na daal loolu mooy li nga xam ne gis nañ ko ci wala dégg nañ ko ci waxtaan wi ñuy sant bu baax a baax sëñ bi di ñaan suñu borom mu mu ko te sàmmal ko xam-xam bi te jariñ ci mu jullit ñi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jëriñ Mouhamadou Mbacke ci taxaw seetu bu am solo boobu nga xamante ne def nga ko xam naa ne dañuy ñëw rek ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi ndax xaw naa bari xam naa ne ñi nga xamante ne dégguñu seen tontu ñu jégglu rek ndax xam naa temps bi moo ñu dul may ñu dugg ci laaj yëpp dañuy tànn lenn ci laaj rek su ko defee seen bi tontu tontu ji loolu li ñu firndeel mooy yittewoo goo xamante ne nit ñi woo nañ ko li sëriñ bi doon waxtaanee ak teewlu boo xamante ne xaj na teewlu nañ ko kon ñu jox sëriñ xarit bi mu ñëw ci laaj lu aju ci laaj yi nga xam ne moo aju ci wàllu fiqh bi insha allah euh, bu ñu ko jot temps bi mayee bu suba yàlla insha allah suba dis na ci tontu ci laaj yooyu laaj yu aju ci waxtaan yi moo xaw a bari rek moo tax laaj yu aju wàllu fiqh moom insha allah dañ koy bàyyi bu suba suba dañuy mën cee tontu wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen ndokkeel ci weeru tedd bi nga xam ne mooy weeru shahru ramadan di ñaan yàlla nangul nu sunu koor ak jaamu yàlla yépp di am mbégte itam ak cant ci sëriñ bi nga xam ne moom la ñu tànnoon muy sëriñ Cheikhuna Abdul Wadud ci thème bu am solo bi ak ni mu ko traité yaakaar naa ne euh, bokk yi fi teew teewlu nañu ko bu baax te dégg nañu ko bu baax rafet rafetlu ko itam lii wane loolu moom mooy laaj yi bari na lool ba tax na dañuy jukki yenn ci laaj yi su ko defee mu tontu ji su ko defee bu fekkante ne waxtu bi maye na ñu wax laaj yépp ñu laaj ko su ko mayewul itam ñu tontu ci tontu ci yenn ti sëñ bi kii kii nee na gannaaw ba nga rafet loo waxtaan wi nee na euh, nattukaay yooyu nga xam ne mooy tax ñu xàmmee li wér ak li nee na la bëgg nga jox ko ci misaal waaw nattukaay yi moom ci tënk rek mooy kuy nettali ku ñuy ku ñuy nangu li mu nettali daa war doon